أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kon ñëw tey ci ñeent fukkeelu bind ak ñeent ci firib téere Laxdari ñuy tolloon fi borom téere bi di waxee yàlla na ko yàlla yërëm faslun faraidu salaati نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها فصل فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها من فصل aji tàqale wax la faraidu salaati faratay julli bi si njëkk moom mooy niyatu salaati yéene julli al muayyanati bu ñu ràññee wa takbiratul ixraami ak kàbbar armal wal qiyaamu laha ak taxawaayu kàbbar armal wal fatixatu ak fatixa jàng sootu fatixa wal qiyaamu laha ak taxawaayu fatixa boroom téere naan faratay julli farata bi nga ko waxee mooy loo xamante boo ko defee am tiyaaba foo ko deful boo ko deful mbugal dala ci war wala ci beneen ay baara farata mooy loo xamante ni dañ la koo dogal dañ la koo digal daj ci dogu bu nuure bu faratay julli moom mooy lii mbir la boo xamante ni su manqué ci julli gi xamal ni julli bi baaxul kon loolu moo tax kon yow mu nekk julli war a def loo xam ñi nga xamante ñoo fa ñoo farata julli gën kaa ko ndax boo nga mën a xam yii moom mënta ñàkk ci julli su bàyyee rek moom mooy julliwuma kon chaque jour yooyu moom bu baax a baax yooyu nag moom lañu ñëw di jàng benn par benn benn par benn insha allahu rabbi ba da kai mata parenteer nee na faraidu solaati farata julli mu ne bis njëkk moom mooy niyyatu solaati moom juróom ah, kii njëkk moom mooy niyyatu solaati yéene julli almuayyaatu bi ñu ràññee yéene lan mooy yéene yéene moom mooy nga jublu ci sa xol ni kat man mii kat maa ngi julli jublu ci soxor julli tisbaar wala nga jublu ci soxor julli tàkkusaan wala timis wala gee wala suba loolu danga koy danga koy danga koy jublu ci sa xol dégg nga mooy nga nga jubloo dugg ci julli gi ci sa xol julli gi julli gi tam danga koy ràññee wala julli tisbaar wala tàkkusaan yéen nag moom tamit boo seen ànd ak teewlu ak ngëm yàlla ci sa xol boobu boobu bu ci àndee moom mooy gëm yéen bi gën moom boo boo yéenee julli baax na yéen nag fexe ba sa yéene bi ñeenti yi daje yéene ci xol nag waaye ci daje moom mooy julli bi ci jëm boobu moo xam tisbaar wala taxaw nga yéen tamit farata julli ngay joxe. nga def nga tamit bi ngay def julli mooy julli bi ci waxtoom la wala julli bi ñuy fay la mooy julli xam te ne waxtu ko leerle woon lu yéen tam yow nga tamit jublu nga yéen tamit jaamu jaamu yàlla kon waaye boo yéene julli rek julli farata bi julli bi rek jeex na ba léegi baax na ba yéen mënee ba yëpp mënee tase ak ci sa yéene moom moo gën moom mooy nga ci misaal tey ma def ko ci benn julli nga yéene ci sa xol ni yaa ngi julli tis yaa ngi julli faratay tisbaar tamit julli julli jooxe lay doon tamit maamum ngay doon wala imaam ngay doon ànd ak loolu lépp mu ànd ak jaamu yàlla donc kon yéene kon dafa nekk loo xamante ni gën kaa gàtt ci yéene na nga yéene Joseph faratay julli moo xam ci suba wala tax sama ci suba bi yéen ci xol lay nekk donc ñaareel bi moom mooy takbiratul ihram kabar armal moom lay moom mooy ñaareelu farata bi am te man kabar armal bu ñu ko waxee moom mooy premier kabar bi ngeen njëkk def allahu akbar bi ngeen njëkk a wax allahu akbar loolu mooy kabar armal yëkkati loxo bi taxul ñuy wax yëkkati loxo bi kooku après dinañ ci ñëw wax allahu akbar bi loolu mooy kàbbar arma allahu akbar bi ngay njëkk wax ndax loolu noonu moom moo lay dugal ci xaramu julli mooy tax diggante moo xasee ba dugg si rek moom mooy tere nañ la lu bari lu loo daganoon tere nañ la ko ba këram nga wax assalaamu aleykum comme koo xam ne dafa arma ci ak dégg ko kàbbar armal tamit ci farata yi la bokk kan la allahu akbar la ñuy wax yi tekkale màggaay yàlla wala ko wax bu dee ci moo ci ci doy nag qiyaamu farata la taxawaay kàbbar armal bu ñëwee farata la loolu mooy kàbbar armal moo toog di wax allahu akbar daw am yow mënoo di ko def mënoo mënoo toog di ko def il faut que bala wax allahu akbar pour julli dangay jug taxaw ba pare moom leneen taxaw nga soog wax allahu kon kabaar ma kenn du ko def di toog il faut kon dangay taxaw daal di wax comme allahu akbar boobu wal fatihatu ak fatiha fatiha moom mooy sootul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim ba mu jeex loolu tamit ko ci julli tamit farata la jàng alhamdulilah alamin arrahman arrahim maliki la dafa war ci imaam ak kenn kuy julli farata moo xam si julli ci si julli farata la dégg moo xam julli farata ngay julli wala julli julli naaf léegi ci julli naaf moom sunna la soo doon waaye ba léegi rek danga koy jàng si julli farata jàng ko ci julli naafile moom fatiha daawat tamit su julli su julli yëpp donte nag am na ñu ci boo ko jàngee ci leen waaye li gën a mu gën a bu siiw moom mooy daawat su julli yëpp ci rakka ci rakka yëpp dégg kon julli bis nag képp koo nag moom mënoo fatiha war nga koo jàngat lu mën ko ndax julli farata mënta ñàkk fatiha ko war nga koo jàng léegi nag yow même boo mokkul faatixa fi mu toll nañ jamono boo xamante ni pour man nit ki ku jéem dara ci alxuraan dara ci man ndax léegi son yeeg jàng alxuraan yi yëpp boo ko jéemee sax boo ko dégloo ñett yoon ñeent yoon rawatina xusare mën naa jàpp boo ko mag am nga sa MP sa portable di ci déglu ay son ci dugalee benn saaru faatixa di ko déglu ñaari ñett yoon bi yàggee léegi léegi nga ko moo tax kon daanaka nekkatul ci kenn yaakaaruma ne mën ngaa naqari xel ba doo ko mën boo stoppé di ko te comme ni ngay mokkalee son musique yeeg yeneen son yi nga bëgg a mokkal boo ko defee noonu faatixa bi dinga ko mokkal li doon tamit yeneen saar moo tax kon képp koo xamante ne mënul faatixa naka faxee jàng bu mën ko ndax dafa war dafa war boo jullee te te ko su waa sa julli baaxul ba ñu war a ñaan la sax ku mënul faatixa dafa war sa muy roy ku mën faatixa ndax julleem di mën di baax kon mën nañu yam foofu ba ma ba beneen yoon insha allah ma ma jaaraat si muy fasul ngi tàqale wax la faraidu salaat faratay julli niyyatu salaati mooy yéene julli al bu ñu ràññee wa takbiratul ihram ak kabar armal wal qiyaamu laha ak taxawaay kabar armal wal faatixatu ak faatixa wal qiyaamu laha ak taxawaay faatixa fasul aji tàqale wax la faraidu salaat farata julli niyatu salaati mooy yéene julli al muayyanati bu ñu ràññee wa takbiratu lihraami ak kaaba armal wal qiyaamu laha ak taxawaayu kaaba armal wal fatiha wal fatihatu ak fatiha wal qiyaamu laha ak taxawaayu fatiha ñoom foofu beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf